bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ci nettali fukkeel bi ak ñaar fanweer bi ak ñaar sëriñ bi xaadalaho law maxtaaralaho mas nay wax ay mag ba wax lu yéeme am ku ni looloo ko sew sëriñ bi ni xanaa masàmma gan di nekkul ci jataay bi ñu xool ni ko nekku ci mu ni nañu ko woo woo ko mu ñëw sëriñ bi nettaliwaat ko mu ni kon mbakke yaa kawam xel sëriñ bi ni ko xàkkasa masamba noonu lañu koy waxe ni ko masamba waxuma lu sew jëfuma lu sew xajuma fu sew siiw na nettali bi bindoon naa ko waaye day def saa suñu gisaatee dara lu juyoo lañu nettali woon lu mu tuuti tuuti dañu koy bindaat ndax fi mu ne sëriñ bi bu toogee di waxtaan fukki nit nekk fa bu ñu jugee ba dem di ko nettali faawu seeni làmmiñ juyoo moo tax nettali bu bari ay waxiin li muy xamle mooy am gi ak sax gi li may jànge ci lii mooy teggiin kon teggiin boo ko amee ci say jëfiin ba noppi danga ko war a am ci say waxiin sëriñ bi nag xaadalawoo law maxtaaralawoo daa dem dayoo ci teggiin moo tax mu naqaree waxal waaye li war murit bu lépp li war murit bu lépp lu mu dégg ci moom ci ay waxiin walay jëfiin mu koy jéem a roy wallahu taala huwa al alam ñu ci nettali fanweer bi ak ñett Sëriñ Tuubaa xaada la wallaahu maxtaara la nee na lu bon jigul kenn waaye day def ni ku nekk ci lu bon ba lu bon xam ni yaa ngi ci moom dalay fay moom dala fay def teg dem seeti moroomam su ko defee diggante boobu muy seeti ay moroomam soo rombee koo def lu bon da ngay wax ni kii lu bon li muy def jig na ko waaye saa su lu bon gisee ay moroomam ba ànd ak ñoom indi leen diggante su gàtt kookee ku ko gis da nga xam ni lu bon jigul kenn siiw na wa umli lahumoo inna kaydi matin sanastadrijuhum min haythu laa yaalamuun daa bëgg a xam ne ni ñàkk a gis ay lor ci lu baaxul ci ay wax wala ay jëf du tegtale ni lu baax la wala sunu borom subhanahu wa taala ànd na ca ak yow naka noonu ñàkk gis ay njariñ ci lu baax du tegtale ni baaxul wala sunu borom àndu ci kon li war jaam bi mooy mu gëm yàlla subhanahu wa taala bu wóor lépp lu mu ko tere mu xam ni lu koy lor la lu baaxul ci moom la lépp lu mu ko digal mu xam ni lu koy jariñ la lu baax la ci moom doonte gisul njariñ yi wallahu taala huwa alam ñu ci nettali fukki fanweer bi ak ñeent sëriñ tubaa xaada lawo law maxtaara lawo mas naa wax maam ceeno suñu tuddee yonente bi lu ngeen ciy teg mu ni ko dañuy wax sallallahu taala alayhi wa sallama alayhi salaatullah sëriñ bi ni ko man nag joxañ boppam mu ni ko xanaa nga dimbali ñu ci ba fuñ la tuddee ñu xam lañu cay teg sëriñ bi ni ko fuñ ma tuddatee na di wax amul moroom ku ci jàq wooma mbaa nga am xaajo wooma danga xam ni ooma moroom siiw na lii ab bind la ndax ñu bari daanañ ko bëgg a xam waaye man li may jànge ci lii mooy kennal ko ak wéetal ko sëriñ bi daa kennal yàlla subhaanahu wa taala sunu boroom daa daa kennal yàlla subhaanahu wa taala sunu boroom faye ko ñu war di ko kennal ak di ko waxtaane bañ koo booleeg dara yonante bi sallallahu taala alayhi bi ali wa sahbi wa salma sunu boroom subhaanahu wa nee na day julli ci moom ak malaakaam alayhimu salaam sëriñ tuubaa nag xaada lahu law maxtaara lahu mel na ni jàng nañu ci waxtaan yi jàll ni ku ñuy war di waxtaani la ak di ko kennal ni ñu ko jànge ci waxtaanu tey jii lu ñu gën di def loolu di gëna a yàlla subhaanahu wa di ko gën jariñ wallahu alam ñu ñëw ci nettali fanweer bi ak juróom sëriñ tuuba xaada lahu laahu maxtaara looho nee na na ngeen ragal yàlla na ngeen sant yàlla loolu nag lu di ci wax rekk la waaye du ay wax ay jëf la day di jëlub téere jox ko sëriñ Muhammadu mu Jóob ni ko maa ngi leen di dénk ragal yàlla maa ngi leen di dénk ragal yàlla mooy liy jariñ tey tey ak suba wér na lool war nañoo xam ne ragal yàlla subhaanahu wa taala mooy bàyyi li mu tere ci loolu ngay mën a sant yàlla subhaanahu wa taala sant gu wér ndax fattaqullaa laalakum tashkuruun war nañoo xam ni sëriñ bi xaada lahoo law maxtaara lahoo xam la xam na mbooleem yiw yi ak jëf yu baax yi kon lu mu tànn di ko digle ba noppi wax ni mooy liy jariñ tey ak ëllëg war na ku nekk mu ciy góorgóorlu kem kàttan ni ñu koy mëne nag mooy di bàyyi benn benn tere yi tey taxoo bàyyi gi nga xam ni dañu naan weer wii fasuma cee jëw moo tax mu ni nga xam ni dañu naan weer wii fasuma cee jëw bu demee ba dëkk ba ñu tàmm ko ñu daal di jàll ci beneen te ñu xam ni sawaras àdduna daa am te mooy naqari ak jafe-jafe yi loolu itam li ëpp ci li koy waral mooy bàkkaar yi yal nañu yàlla dimbali ci ragal ko ci barkeb Sëriñ Tuuba xaada lahu llahu maxtaara lahu ñu ñëw ci nettali fanweer bi ak juróom benn sëriñ Tuuba axaada lawo law maxtaar lawo nee na nit ki ñetti yëf la xol bi ak làmmiñ wi ak cër yi ci res xol bi am na ab dëkk bu mu dëkk am na dund bu mu fa war a dunde làmmiñ wi am na ko cër ci res am na ko xol bi ana lu di dëkkam mooy wéetal yàlla ana lu di dundam mooy yéene yiw bu saxee ci dëkk bii di dunde ci dund bii lu tumuranke du yooy làmmiñ wi ana lu di dëkkam mooy tudd yàlla ana lu di tundam mooy waxu yiw bu saxee ci dëkk bii di dund ci dund bii du tumuranke du yooy cër yi ci des ana luy seenu dëkk mooy lu war ak lu ñu sopp ana luy seen seenu dund mooy jëfu yiw bu ñu saxee ci seen dëkk bii di dund ci seen dund bii duñu tumuranke duñu yooy boo saxee ci yéene yiw ku la mën a bañ dana la mujj sopp boo saxee ci waxu yiw ku la mën a ŋàññ dana la mujj tàgg boo saxee ci jëfu yiw ku la mën a toroxal dana la mujj teral wér na lool am na ay wuute moo tax ma indiwaat ko nii nga xam ni moo gën a mat gën a leer kon mbooleem cëri xol bi làmmiñ wi lépp war nay jaamu yàlla subhaanahu wa taala kon ba tey ci lii sëriñ bi wax xaada lahu lahu maxtaar lahu ci ngay gën a dégge wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bindu ma nit ak jinne lu dul ñu may jaamu gis nga yaram yi lu ci ne ni mu war a jaamool la sëriñ bi doon leeral noonu ba tey da nga xam ni ku ko defewul ni mu ko waxe faawu muy am ay jafe-jafe yoo xam ni du xam lu ko waral te fekk docteur bu mag bi leeral na lépp leeral na ko lépp ba noppi walaw alam